ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى léegi ñu ngi ci laaya bi nga xam ne mooy téeméer bi ak ñaar fukk ak benn gisoon nañ ko jën ci jotaay bii ni nga xam ne ibliisul la'iin mi nga xam ne moom lañu rëbb geroog bi nga xam ne ci la suñu boroom garantil seydina Adam daldi koy artu nag alayhi salaam ci Iblis mi garantil ko ay mbir bi daal janaa waaye Iblis ñëw daal di koy jax-jaxal nag ne ko ndax duma la tegtal sajaratul xuldi mooy ci garab goo xamante ne nii mooy garagub sax gi dee boo ko lekkee moom jeex na yow dootoo faatu mukk wala taddatadamom wa mulkin ak nguur goo xam ne di nga am nguur goo xam ne laa moom du nekk nguur goo xam ne guy ràpp di jeex du jeex mukk léegi nag fa akala minha noonu la leen naxe te garab goog moom leen di wax mooy garab ga suñu boroom waxoon ne moom laa ahidna ila aadam moom laa dénkoon seydina aadam ne ko bu ko laal min qablu lu jiitu iblis ñëw ne ko nag kan bu ma la tegtal garab ga nga xam ne moom garabu xuldi la dee mooy boo ko lekkee rek dootoo faatoog nguur gu dul jeex ba pare ne ko nag garab googu mooy garab gee mu xam ne garab gi e moom la borom bi doon wax waaye daf koo fàtte surtout iblis ñëw tegal ko ay garanti ca waat yam doon waat comme ni mu leeree ci yeneeni saar faakala bam leen convaincre mook sayyidatuna Hawa alayhim asalaatu wassalaam ñu daal di cay lekk nag min haaja garab googale fa badat ca saase mu daal di feeñ lahuma ñeel leen sawaatuhuma la nga xamante ne nii mooy seeni awra nag daal di feeñ ndax lan dañoo def loo xam ne wuute naag li nga xam ne moom la leen borom bi tabaaraka wa taala daal di woon digal ba ñu ko defee rek seeni awra daal di feeñ nag mooy la ko doon muur yépp daal di deñ nag léegi nag ba nga xamee ne nag mbir ma demee na noonu wa tafiqa yaxsifaani alayhima ñu mujj nag ñoom ñaar muy suñu manaari maam yoo yële alayhima salaatu wassalaam di daal di jël ci li nga xamante ni yaxsifaani alayhima min waraqil janna di jël di dagg ci li nga xam ne mooy gobi ak xobu garabu aljana yi nag ku nekk di ci jël ngir man cee wóor ngir lan mu ne ngir def lan min waraqil janna kon nag ngir ñu man cee lan aare daal di ci suturloo li nga xam ne mooy seen awra yi nga xam ne mooy feeñ léegi nag mu ne biñ defee loolu nag wa asa naka noonu ci la xamumu ci la moye mooy ci la ci la ci la ci la ak li nga xam ne ndigalu boroomam aadamu kan moo ko def mu ne mooy seydina aadam alayhi salaam rabbahu mu mooy li nga xam ne mooy mbu ndigalu boroom ba nga xam ne moom la ko digaloon moom la mu ko digaloon wuute nag li nga xam ne moom la def dana ko bu lekk ci garab gi far mu dem lekk ci fagawa ba nga xamante ne nii nag ci la def noonu nag mooy kon mooy ba mu defee lool moom seydina adam alayhi salaatu wassalaam kon nag bi nga xamante ne nii fa xawaa mooy mu dépassé la nga xamante ne nii moom lañ ko waxoon mooy bul lekk mooy mu daal di koy lekk kon weesu na dëxal ba nga xamante ne nii moom laa ko tegaloon summa ginnaaw bi mu defee lool nag dafa delluwaat ci boroomam xam ne ah lim def de wute nag la nga xam ne mooy boroomam loolu la ko digaloon de mu dellu ci moom boroom bi tabaaraka wa nangul ko tuubam moom lay wax nii mu ne summa ginnaaw bi mu defee lii ijtabaahu boroom bi daal di koy lan bijj daal di koy tànn rabbuhu boroomam fa taaba alayhi mu daal di koy delloo si waat delloo si waat seydinaa aadam ci boppam moom boroom bi tabaaraka wa taala mu tuub moom mu nangul ko tuubam wahdaa mu daal di gindeekoo kon borom bi nii la ëskay mooy ne nit koo xamante ne nii lii dafa niroog li nga xamante ne nii moom la seydinaa ki nga xamante ne nii mooy al al al al al al boroom xikam yi ab ibn ataillah as-sakandariyu rahmatullahi alayhi wala iskandariyu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu doon wax rubba dhanbin awratha dhillan wa dhillan waxti qaaraa xayrun rubbada aw xayrun min taatin awrasat izzan wa stikbaara mu ne woon rubba zambin bariwaana bàkkaar boo xam ne la muy jural ka ko def awrasat zillan villan da koo da koo donnuloo mu daal di wàcc boppam xam ne kon moom du dara moom mi nga xamante ne nii moom ci kanamu boroomam du dara moom mi nga xamante ne moo sañ moo ñëw mën a mooy ligalu boroom bi tabaaraka wa taala wan kisaaran ba pare mu damm daal di wàcc boppam boppam damm ay laafam bu doon ne jàppoon na ne am na ko wàcce boppam ci boroomam te looloo taxoon boroom bi bind ko illaa liya'budun la waxoon ngir ñu jaamu wata tariqu al mu'abbad al mu'abbad mooy yoon wi nga xam ne dañ koo joggee joggi te du kaas ne lu tax ngeen may ngeen may joggi loolu nag mooy mu delloo ndax bàkkaar def mu delloo la ci sa boroom loolu moo gën jaamu yàlla joo xamante ne nii moom mooy du jaamu yàlla ji ci boppam mais nit ke yéene ba mu amoon ba mu koy def baaxul moo tax léegi nag mu def jaamu yàlla la joo xam ne moom lan la def ci xol bi mooy du ja ndax yéene jam yéene jam ca am ndax na man innamal a'malu binniyat daal di jur ci xol waa ji lan way way ak réy réylu ak kiiway jàpp ak màng màngulu tedd tedd lu was ci baaraa ak réeréelu moom dem jàkkaam yi daal jàpp na ne fii mën a tax na ku yëngu moo la gën ba pare xeet ñépp jàpp na ñépp fii mu a buntu àjjana yi bu beekoon moom gasee dugg ñu ci des ñépp safara lañ jëm ku mel noonu xam nga ne moos kooku moom mooy xoolal rek la nga xam ne mooy lu baax la mu ko waroon a jural mooy safaan bi mu ko jural ndax lan xamul te tamit dafa nekk koo xam ne yéeneem baaxul lool moo tax loolu lañuy wax noonu ne day dem jàkka jamais déedéet te jëfu dem ci baar moo gën a yées fuuf te mooy li bon dem jàkka moom lu baax la waaye nag ku nekk rek yéene ba la tax a jóg kële moom ba mu koy def dafa réeroon dem def ay mbir yoo xam ne jaaduwul waaye mu delloo waat ko ci boroomam kooku koy loolu moo gën ki nga xam ne moom day fanaan ci jàkka ji waaye di def lu baax di dimbali nit ñi ba pare jàpp ne looloo tax fii mu ne moo leen gën fii moom kenn du moroomam ay jàpp boppam di gis nit ñi da da da oh fu kawe la nekk di seen nit ñi loolu baaxul de xoolal seydinaa aadama alayhi salaam borom bi tabaaraka wa taala daf koo digal ne ko ngir lan bu lekk ci garab gi mu lekk ci suñu borom ne su ma ginnaaw gi ba mu ko defee ijji tabaaru borom bi daal di koy bijji daal di koy tànn rabbuhu moom boromam fa taaba alayhi moo ko delloosi ci boppam daal di ba pare mu tuub mu nangu li nga xamante ne mooy tuubam daa ba pare daal di koy gindi ba pare daal di koy tegaat ci yoon wi ba pare topp koo xamante ne lam defoon xoolatu ko te effacer na ko loolu le xaala ginnaaw gi nag mu ne ko ihbita minha léegi nag comme que def ngeen li ma leen doon aay aaye jéggalu ko waaye léegi jéggal naa la waaye nag mooy waxoon naa leen bu ngeen ko lekkee fa tashqa mooy dee nga sonn nag mooy nag léegi kon nag mbir mi mooy nag wàcc moo fi des qaala mu ne leen ihbita ay wa descende yéen ñaar yow aadama ak hawa alayhim asalatu wasalaam wàcc leen min minha jóge leen àjjana léegi nag mooy na ngeen di wàcc jëm ca suuf jami'an mooy yéen waaye yow ak iblis voilà ihbita jami'an yow aadam alayhi salaam ak iblis léegi yéen àjjana c'est fini dellu leen yéen ñépp dem leen ci suuf nag falaa leen di yóbbu ba'dukum lenn li ci yéen li ba'din ci ñeneen ñi aduwun ay noonu lañ mooy képp koo xamante ni yow maam aadam yow aadama alayhi salaam daf laa topp nekk ci yoon wi nga ne jub gi fi ne kooku moom noonu képp ku topp iblis ci jinne yi ak sax nit ñi ngay jur yow say sët bu ñu toppee iblis say noon la ñuy doon ci yow waaye it ñi nga xam na ñooy ñi gëm te nekk ci ginne yi gëm ñooñu ay noon la ñuy doon même ci nit ñi nga xam ne ñoom ay noon ay ay mbokk yi la lañu mooy ay yéeféer la kon nag mu ne ko ko ba'dukum leen ci yéen li ba'd leen ñeneen ñaadu woon ay noon ngeen leen ngeen di doon nag mu ne fa imma yatiyannakum saa nag bu leen dëkkalee min nii tukkee ci man borom bi tabaaraka wa taala mu indil leen ko ci suuf hudan njub fa meni tabaa képp koo xam ne topp na njub googu may yónni loolu mu ngi koy wan say sët yow di boo demee ci kaw suuf dinaa la fa yónni ay xam-xam yoo xam ne moom nga may jaamoo foo fële waaye loolu mooy njub googu kon nag mooy ak yonent yi ñëw sa ginnaaw mooy fu njub dikkee rek ci yéen fa man ittabaa hudaaya képp koo xam ne ci jinne yi ci nit ñi ñoo ci yem képp koo xamante ne nii dafa topp li nga xamante ne mooy njub googu nga xam ne moom laa wàcce man borom bi tabaaraka wa taala falaa yadillu kooku de du sànku mukk wala yashqa te du nekk koo xamante ne nii moom itam day torox de dem torox mukk kooku torox tànge du ko dal mu ne wa man arada waaye képp koo xamante ne nii hudaa googu dafa ñëw ci moom muy sama zikar gu mag gi alquran rawatina yéen jullit ñi wa man arada képp koo xam ne dafa dummóoyu an zikri ci sama alquran ju mag gii sama fàttale gu mag gii waaye an zikri yi mooy li gën a global képp koo xamante ne nii dafa fàtte dafa dummóoyu ne man dootuma duma tudd sama borom faale woo ko ci dara di doyadal mel ni yow mbir yi suuraale woo ko ci dara mooy doo ko ko ci dara looy dugg ak looy génn ak looy def ak looy xalaat ak sa dara yow yu dara yàlla newu ci alxuraanam ji nga suul ko teg ko fële. parce ko gëmoo ko ne sax lii du ak yu mel noonu wala nga ne yow gëm nga ko mais doo ko jëfe doo ko jàng doo ko def dara nga dummóoyu ko fa inna lahu waa jooju dana ko ñeel dana ko leer dina ko ñeel ma'ishatan dund goo xamante ne dankan gu doo xam ne gu xata xat-xat mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma mu ne mooy dund boo xamante ne fii ci àddina buntu yiw yi mooy xat ci moom waa ji du mën a def lu baax daanaka du ko man ndax jamais yow ndax yéeféer bi jamais ki du mooy alquran gëmu ko ne amul topp bànnee xam kese moo tax yu ñaaw kese lay def ay safaasi fa yu bon yi nga xam ne mœurs léger la ñuy yor ba pare nag jàpp ne lii mooy modèle mooy li nga xam ne royukaay bi ñu doon moom lañ war a yóbbu ci kaw suuf fu ne yoo xamante ne li moom la bàyyi ma yi def ci su ci ci ci ci biti ñoom loolu la ñuy def ba pare jàpp ne lii mooy li normal mooy lan ndax bunti yiw moo xat ci moom ba manu cee dugg kon noonu ñu am ñu ne benn lool benn tekki la am ñu ne mooy biir xabru la mooy dina am dund gu karek goo xam ne gu xat fi nga xam ne mooy xabrum ndax foofu moom waxoon nañ la day nekk tiwo wuñ barage ci àjjana barzax wala rek mu nekk tiwo boo xamante ne nii ci safara te comme que moom gëmul woon kon tiwo buy jóge safara la moo tax dund gu metti gu karek te daal di xat moom la fay am am ñu ne déet mooy àddina bii fii moo tax yéeféer bu nekk lu nekk gis nga xol bi mooy même bu dee ci biti nii am na seen dëkk yi dox na bari na alal ak lu ne xol bi moo wéet ndax xol bi tout le temps day chercher di trouver di dem bëgg gis seeti outil loo xamante ni sa chaque fois day yëg ne am na lu ko manqué am na loo xam ne vraiment même bu amee lii lépp do loolu am na lu des te loolu du yéeféer bi kese bi nga xam ne tegul bu baax ci ci bu baax sax noonu lay mel mooy lu mu am fama qada arabun illa ila arabin fu mu jeexale benn projet ba jàpp ne lii moom bu ko amee xaanaa man naa tëddi nelaw mooy pare na affaire baax na bu ko amee amee ci lay gën a soxla leneen wa ndax lan mooy koo xamante ne nii mooy li yonent ba ngay saa saa waxoon rek ne gis nga doomu aadama buñ ko defoon waadi yan ñaari xur ci ñaari yaani ñaari xur ci wurus lépp bu dina laaj beneen nga defal ko benn mu laaj ñaar nga defal ko ñaar mu laaj ñett te biiru aadama bi dara du ko fees lu dul suuf mooy bu ñu ko suulee lu mu fe bu fees ak suuf si lool kese koy doy kon nag mbir mi lool kooku mooy ki nga xam ne toppul boroomam te tamit li nanguwul daal di yaru ci li nga xam ne njàngaleem alquran loolu bu dee jullit lay daal lan ngay xalaat ci yéeféer bi moo tax tout le temps day ressentir benn manque boo xam ne man naa am lépp waaye xaru ji ndax lan dafa am benn vide benn foo xam ne mooy dafa dafa wéet foo xam